ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen baalu xaq ci bis bu màgg bi te ñaan yàlla boole ñu jéggal ci barke rasulullah alayhi salaatu wassalaam Seydi Xaaji Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne tilkal amaanatu takfi man takunu lahu muballighan ya manul isaala yallahu te lu ko jiitu woon mu ne salli ala lawhika al-mahfuz al ashrafi min kulli al-khalaiq ya rahmanu ya allahu salli yàlla nga julli ala lawhika ci sa alluwa al ba ñu aar al ashraf bay gën a tedd te mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga moo gën a tedd min kullil xalaa'iq ci mboolem mbindeef yi yaa rahmaan yow aju fees dellu ji yërmande yàllaahu yow mi nga xam ne yow yaay allah waxoon nañ ne kon maanaam yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam mooy lawhul mahfuz bi gën a mag ndax lawh yi voilà ñu ngi ay lawhul mahfuz euh, euh, ay façon lañ ay kii lañ mais yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam mooy lawh bi gën a mag mooy xam-xam bi nga xam ne moom moom mooy ci incarné li gën a fees ci xam-xam li gën a bari ci xam-xam li gën a infini ci xeeti xam-xam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon moom euh, léegi mu des bayit bi nga xamante ne moom la si Al Hadj Malick radiyallahu anhu doon junj bi mu tàmbalee ci alhamdulilah di tay siiri ba fii nga xamante ne ay ñaan la ci teg ay ñaan la yoo xamante ne ñaan yépp benn bu ci nekk lenn lu ci nekk day tegtale maanaam ay bëgg-bëgg ak ay xam xam yoo xamante ne dafa aju ci borom bi subhaanahu wa taala dafa aju ci ki nga xamante ne mooy yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mu nekkee ci xaqiqam maanaam dëgg-dëgg moom mooy kan sallallahu alayhi yooyu bi mu tàmbalee ba léegi ci yooyu yooyu lay junj di wane yoon wi di wane xam-xam yi nga xam ne ñoo aju ci borom bi subhaanahu wa taala di wane yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak màggaayam waaye saa yuy wane yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak màggaayam daf koy jaare ci di julli ci moom ni ki noonu leneen lépp loo xam ne daf koy wane ci borom bi subhaanahu wa daf koy jaare ci ñaan ko ànd ak mu note tur yi nga xamante ne mooy tur yàlla yi gën a mag maanaam yi yi yi taaru yi yu rafet yi maanaam turam yu màgg yi maanaam yu rafet yi ak meloom yu mat yi subhaanahu wa taala euh, yooyu yëpp ak ay yi nga xam ne daal gis nañ ko boobu ba léegi loolu lay junj nag ci màggaay yenent bi sallallahu alayhi bi nga xamante ne xaqiqatan moom la yàlla def mu incarné mboolem li nga xamante ne moom mooy turu yàlla yi ak meloom yi sallallahu alayhi ba nga xamante ne muy wane jaamu yàlla gi gën a màgg mooy di ndayu zikkar yi di li nga xamante ne moo dajale lépp muy salaatu na nabi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi boo xoolee loolu yëpp moom lay def mu ne tilkal amaanat googu la kóllëre nag googu nga xamante ne moom lañ nekk di waxtaane ba léegi muy yonent bi sallallahu alayhi julli ci moom et cetera teg fii gis nga lii ñu jaat jot jàll lépp amaana la amaana mooy euh, kóolute mooy mooy mooy mooy mooy hmm, kóllëre maanaam mooy loo xam ne dañ la koo dénk ne la dañoo bëgg nga sàmm ko loolu moom mooy ab amaana la lépp muy sangu-sangu yi sallallahu alayhi wasallam ak li nga xam ne moom moo aju ci moom muy xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci borom bi subhaanahu wa taala ci turam yu rafet ak melam yu yëkkatiku yi muy liñ jot a gis ba léegi bu fekkente ne jàpp nga ko xam nga ko takk nga ko nga fexe ba mu nekk luy sax ci sa xol xamal ni loolu teg fii dana doy man ci képp koo xam ne takkul nekk na la hoo ñeel ko mu balliran di aju jottali maanaam képp koo xamante ne yii yegsi na maanaam liñ jotoon a gis yegsi na ba ci moom maanaam euh, borom bi subhaanahu wa taala na ko jottelil na ko nuyoo ak sëlmal yi mu defal ci yenent bi sallallahu alayhi na ko ñaanam yii jottelil na ko salaatu ala nabiyam yii dana ko doy képp koo xamante ne nag yii yëpp liñ jot a gis yëpp jàll na ko kon yaa mënu dana doyloo dana wóolu mu balli xan maanaam mooy aju jottalil yaa yaamanu dana wóolu maanaam dana leer dana am sécurité ci ne dana am al isaala ne danañ ko jot jottalil maanaam ne sans borom subhanahu wa ta'ala dana ko jotal yàlla yàlla maanaam bi lii maanaam bi leen la mooy su fekkente ne damay julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ma ñaan yàlla mu ràmm ma et cetera ak yi ci aju yëpp ak xam-xam yi ci aju ak secret yi ci aju yëpp ma dénk ko borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko na ma ko jottalil yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñaan googu bu boobaa li may wóor mooy ne dinaa dina yegg ci moom kon tilkal amaanatu googu la kóllëre kon teg fii dana doy man képp koo xamante ne tekkuwunu dana nekk la foo ñeel ko mu balliran di aju jottaleen maanaam kóllëre gi képp koo xamante ne dénk ko ko borom bi subhaanahu wa ba ñu jottaleen la ko ba kóllëre gi yegg si ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom yaamanu kooku dana ko leeral ne dana am al isaala maanaam ak jottali maanaam ne dana yegg yàlla ya kon dana ko wóor ni dana yegg ki noonu moom tamit dana ko leer ni dana yegg ci boromam maanaam moom ci jëmmi boppam dina ko leer ni moom ci boppam dinañu ko jo jël yëkkati ko yóbbu ko ba ñu borom bi subhaanahu wa ta'ala yàlla nañu yàlla jottali ko lër ko amiin ba nga xamante ne euh, moom mi nga xam ne moom mooy borom bi nga xamante ne lépp loo ko dénk te nga wóolu ko ci dana la ko téyeel nu raw bu fekkonte ne ci say loxo la ne loolu moom moo tax ngam nit ak kóolu boroomam du wér dëgg dëgg dëgg lu dul li nekk ci loxol yàlla gën a wóor gën maanaam gën a wóor fi moom li nekk ci ay loxoom moom ni nga xamante ne noonu la ma wóoree ni portable bi maa ko yor maa ngi nii sama loxo la ne mu wóor ma ma wóoru ko ni maanaam ma am sécurité ci ne dana aaru li nekk ci yo loxol yàlla ma gën koo wóoru maanaam ba nga xamante ne su may ñaan yàlla dara su ma bëggee dara ci boromam damay am certitude que ni yàlla daf koy nangu yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne id'u llaha wa antum muqinuuna bil ijaaba ñaan leen yàlla te boo leen dee ñaan mu leer leen ni yàlla dana ko nangu certitude boobu loolu noonu il faut nga am ko ci boo bëggee say ñaan di nangu parce que tamit da xam ne yàlla ci loo ko wóolu rek moom ci loolu lay la lay féete boo jàppee ni sama borom subhaanahu wa taala mënal na laa def mën na laa defal lu ne dana la defal lu ne soo jàppee ne sa borom subhaanahu su la waree dimbali su la dee dimbali moom fenn rek la ko mën a jaare amul benn bunt lu dul fii yàlla tamit tëjal la bunt yi ci des yépp ba mu des boobu ba mu des boobu soo jàppee ni sa borom subhaanahu li may wut ci moom bala ma koo mën a am nangam am mu tëj lépp bàyyi la ba loola am maanaam sa borom subhaanahu wa taala koy wóolu ci sa lépp te beneen mbir am na mooy le fait ngay wóolu ngay am yaakaar guy doole parce que da nga nekk di def lu baax wo te bu sa jëf yu baax yi wàññeekoo sa yaakaar wàññeeku loolu day tegtale na yow da ngay sukkandikoo ci say jëfi bopp sukkandiku wuloo ci borom bi maanaam sa yaakaar say say say li ngay bëgg li ngay ragal li ngay yaakaar ak li ngay ragal dafa war a maanaam warul dépendant nekk warul nekk loo xamante ne fonction boo xamante ne ci parametre bi muy dépendre mooy say jëf yow ak say effort daa war a nekk rek ci ne borom bi subhaanahu wa taala moom ci boppam moom moo am kàttan moo am man-man moo am sañ-sañ te mooy def lu ko neex te fii nga ko njort foofu la ne comme li yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam ci xadiis Abu Hurayra bi radiyallahu bu nekk ci ñaari saxiix mu ne borom bi subhaanahu wa nee na ana inda na abdi bi man maa ngi fa sama njortal jaam fa mu ne ci man jaam bi sama borom subhaanahu wa koy féete fan la ko njortam féete moo tax nag li nga xamante ne moom lañu war a njort ci ne lépp li nga xamante ne ñu ngi koy ñaan depuis boobu ba léegi ak di ko julli ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam te xam nañ ni munu munuñoo fexe ba mu yegg ñu am kóolute ci ne dana yegg te ki koy yeggale mooy borom bi subhaanahu wa te moom mooy kóllëre gi maanaam kon kóllëre gi fii da gis dafay firi yu bari kóllëre gi day firi yu bari ala kulli xaal sama borom subhaanahu wa taala ku mu jottalil moom mooy moom sa bos dana yegg te sa borom subhaanahu kon képp koo xamante ne leen na ko ay mbiram ku ko dénk sa mbir du ko du ko du ko sàggane du ko neenal waaye nag loolu lañuy tuddee ak tawakkul muy wéeru ci yàlla waaye wéeru ci yàlla ci xol lay ne du nekk ci wéeru ci yàlla ci xol lay ne du nekk ci ay lan ci ay cër loolu mooy lan mooy su ma wéeroo ci yàlla sama xol rek laay jël ak ko ci ne man wóolu naa yàlla waaye samay cëri bit yi damay def lii tax ma mën a am loola de telle sorte que ku ma gis ci biti day foog ne man wéeruwuma ci yàlla waaye man xam naa ci sama biir xol ne sama yëngatu yii nii du loolu moom mooy sottal mbir yi yàlla moo koy sottal yàlla nañu yàlla may loolu kon kóllëre gi nga xamante ne moom la ñu am te lenn rek moo ko symboliser mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xaqiqaam moom ñu dénk ko borom bi subhaanahu wa ta'ala pour mu yeggale ñu foofu te mu leer na ne war naa am dan dana ñu ko yeggale loolu lay ñaan ci yeggal gi bi naan laa tahriman naa yàlla bul ñu xañ ilaahi yow sama buur al mu bis booba ru'yatahu gis ko maanaam gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla bul ñu ko xañ yawmal qiyaamati da xam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ah, gis ko ay maratib la ay martaba la ay façon la euh, gis gi nga xamante ne nag moom solo gi gis ko yowmal xiyaamati am solo mooy sa affaire da say jaaree baax ndax dangay ngay di mën a yaakaar ak sauvé wu maanaam sax sauvé ndax yeneen bi sallallahu alayhi bu gaa yi dee wër bu yowmal xiyaamee gaa yi di wër fu ne pour ku leen ràmm ñu dem ci yent ci maam Adama alayhi salaam mu tegtal leen ci yent yàlla Nuh alayhi salaam mu tegtal leen ci yent yàlla Ibrahima alayhi salaam mu tegtal leen ci yent yàlla Musa alayhi salaam mu tegtal leen ci yent yàlla Isa alayhi salaam bu ñëwee ba ci yenente bi sallallahu alayhi maanaam moom moo leen di tegtal sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam dem sujjóot ci rono arash bu sujjóotee ci rono arash nga gis ndeysaan borom bi subhaanahu wa taala ne ko saltoota washfatu shafa jógal heure bi tey du bisub ñaan du bisub sujjóot mu ne waaye yàlla daf ko ci moo tax ma maqaamu mahmud loolu la mooy yàlla yenkewal yi mu koy yenkewal bu jour boobu maanaam inspiré yi mu koy inspiré révélé yi mu koy révélé eh, maanaam wax yu ay xeeti sant yàlla yoo xam ne xamu ko woon avant ba mu ni ko jógal mu jóg mu ne ko laajal ñu jox la rammul ñu ramuloo loolu bu ko defee moom mooy ramm ñi nga xam ne ñoom ñooy mbindee fi jour boobu sallallahu alayhi ah, bis bu rëy boobu yàlla bu mu yàlla xañ ñu gis ko sallallahu alayhi ndax ku ko gisal sa affaire dana baax niki noonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xamante ne dana daf ko gis àdduna dina ko gis allah yàlla nañ ko yàlla defal yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu tamit ku ko gis ci gént di ko gis ci yeew man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqaza fa inna shaytana la yatamathalu bii képp ku ma gis ci gént di ma gis ci ci jé ci ci jéebéer ci yeewu mu ne ndax seytaane du du ma nuru nuru lu ba mel ba mel ni man gis nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci gént day tegtale ne moom nga gis xaqiqatan en réalité moom nga gis parce que seytaane du jël forme ku seytaane du jël forme boo gisee moom nga gis te it même bu fekkente ne nit ki day dem ba war a génn àdduna te jotu ko gis ci àdduna gi bu demee ba war a génn àdduna sans borom subhanahu wa dana ko wan mais daal ala kulli xaal du génn àdduna comme li al euh, imam euh, ibn abi jamra rahimahullah li nga xamante ne moom la wax bi muy sharh hadith bi ci sahih imam al bukhari rahimahullah mu ne même bu fekkente nit ki dafa dem bay war a génn àdduna sax yéen dina gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax lan ndax dëggal xadis bi nga xamante ne moom mooy bi am mooy bii nii loolu moom moo tax euh, gis yenent bi sallallahu alayhi ak nu mu mënti xew xéewal rek la maanaam ci képp anam bu mën a amee kon niki noonu wàllu yii dañuy gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam muy waxtaan ak ñoom di leen jox ay conseils di leen loolu day faral di am yeneen bi sallallahu alayhi nekkul comme ni ko ñu bari maanaam ni ko ñenn ñi di fooge maanaam ne waaw moom nekkatu fii dundatul jeex na déedéet parce que en réalité dund ak dee du dara lu dul parce que ki ki dee moom day dund en réalité te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam génnul àdduna comme ñun niñ koy defee. kon loolu lu mat a bàyyi xel la loolu moom moo tax tamit bokk na ci léeru ko li koy dimbali parce que mës naa leen koo nettali fii am na benn femme bo man ki ma ko nettali moom ci boppam gis na ko am na fii ñu ko xam sax ah, moom ci boppam moo ne moom moom ko nettali mu ne ma ah, dafa am benn ndaw soo xam te ne fii vénitieux la woon ndaw si Euh, ñoom dañ doon def benn comme genre événement religieux nii ni ñuy defaree toppatoo saal yooyu mu gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ànd ak benn jenom homme mu ne jeune bi kii mu ne mu ne ndaw si kii nii jeune bi kii kii waa ji mooy Mus'ab ibnu Umayr radiyallahu anhu bu sama jamono man mu ne ko waaw mu ne ko gis nga E, waajee kii maanaam jeune homme beneen bu nekk foofu mu ne ko kee mu ne ko waaw mu ne ko jamono jii nii mooy Mus'ab ibnu Umayr bii dund mu jamono ji te loolu fii la fii ni am na ku ma nettali tamit ci biir euh, euh, fekk ñuy waxtaan daal ci cadre boobu mu ne ma ñoom jumaa ji mooy jumaa Mermoz bi mooy mooy bi Hussein di jiite waaw en tout cas fa la ko nettalee xaw ma xam jumaa jooju la wala beneen jumaa la ko la doon dal waa ji mu ne waa ji moom suñu toog gars yi dañoo amoon habitude bi sax dañ koy faral di laaj eh, eh, eh, ndax yonent bi sallallahu alayhi gisoo ko tey ba mu wax la dara. tellement day toog waaw yonent bi sallallahu ñëw dugg ci jàkka ji toog ak ñoom waxtaan ak waxtaan ak waa ji dem te loolu fii la ak yeneen ak yeneen yeneen exemple yoo xamante ne nit ñi dañ koy gis yonent bi sallallahu alayhi am na ci nag koo xamante ne man kooku bi ma ko waxee Omar dani ma non kooku xamoon naa ko daan na ñëw fii ba dëkkee cent cinquante et un daan ma euh, daan ma euh, léeg-léeg mu ñëw jàppale ma ci yenn affaire yi mais dafa génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm te Guillotière la defee accident Guillotière fii euh, benn camion d'ailleurs moom xamoon na ko ndax yeneen bi waxoon na ko ko sallallahu alayhi wasallam ndax danaan def moom saa yu guddi guddi gu jot nag day gént yeneen bi sallallahu alayhi wasallam guddi gu jot du tëbal ba seen waa kër sax dañ ko daan laaj tout le temps naan ko waaw yow tey tey lan la yeneen bi wax salaa alayhi ba benn jour ñu xëy bu ñu toogee di ndékki rek leen di wax li yeneen bi wax tey sallallahu alayhi wasallam maanaam li mu ko wax ci guddi mu ne ko nee ma di nga am doom bu tudd Xadija ba pare mais waxul yéggalewul wax mu ne ba pare di génn àdduna ci accident balaa yàgg maanaam bu xale bi juddoo rek waaw moo tax bi soxna si ëmbee rek ñépp dañu ko wax ne waa Khadija kañ lay judd ka Khadija waaw waaw xam nga Khadija la yaay la xale bi du tudd waaw xale boobu tamit fii la dëkk et maanaam pour wax leen rek ne leen maanaam damaa nettali ñoo xamante ne dañoo ne fii pour ñu bañ a soril mbir mi parce que su ma nee wax naan. waaw xam nga Cheikh na Tijaani radiyallahu anhu gisoon na yenent bi sallallahu alayhi wasallam wala sëñ diw day gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam yooyu tem gaa yi jàpp ne affaire bi dafa sori noor dafa impossible ñooñu ñu kawe lañ moo tax moo tax man may nettali ñoo xamante ne fii lañ dëkk bu dul woon li may maanaam ragal ne ñoom bugguñu ñu xam leen konantoon doon naa tudd sax seen tournée diw ak diw la waaye ala kulli euh, mbir la yoo xamante ne mbir yu siiw la yoo xamante ne day faral di am yàlla ñu yàlla boole ci groupe boobu ah, maa ngi dégg benn jour ndeysaan eh, Cheikh Salahuddin la anhu mu naan yéen ñëpp mën ngeen am cër ci wàllu googu dee leen bari rek loo di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bu kenn jàpp ne moom manuta mënu koo am moom loolu manu koo am man xam naa koo xamante ne euh, ku ma jege la te jigéen la tamit nettali na ma ñaar yoon walla ñett yoon sax yoo xamante ne day julli mu gis yenente bi sallallahu alayhi wa ci biir ci biir julli bi soit muy romb di dem wala yooyu te ku ma jege la et cetera yooyu ay mbir la yoo xamante ne yu yu yu yu bari la bari salaatu ala nabi mooy secret bi bari looy julli ci yenente bi soo ko baree loo koy def léegi nga bokk ci groupe boobu insha allah hmm. abadan yow mosoo gént nit koo xamante ne mosoo mosoo mosuñu la ko décrire te pourtant nga gis ko ci gént léegi nag foofu ñaari problème moo fa ñaari question eh, baneen comme ñëw ci gént bi mais boo xam ne yow ko jàngalee ci téere waaw niñ ko xamee ki ko mën waaw loolu loolu xam nga xadis bi rek la na problème boobu ndax xadis bi nee na fa inna sheytaana laa yatamassalu bi sheytaana du jël sama jëmm munu ko sheytaana du jël jëmm yenente bi sallallahu alayhi manu ko léegi mu des ci biir gént bi dafa am ay façon nu ñu gisee yenente bi sallallahu alayhi ci gént bu njëkk bi mooy nga gis ko comme ni mu nekkee woon fii ci àdduna mooy ci xaal boobu te xaal boobu noonu mooy comme ni ko décrire boo ko géntee da koy xam de toute façon yeneen bi sallallahu alayhi boo ko gisee rek doo mën a douter ci ne kii moom la doo douter kenn kii moom moom la ndax ni mu mel dafa amul ku mu nuru sallallahu alayhi wasallam nuroo nee la kii dafay nuroog yeneen bi sallallahu alayhi nuru bu jegeñ la mais leer gi nga xamante ne moom moo ci nekk yamul dégg nga temps yi <laughs> am na <laughs> euh, euh, c'est euh, maa ngi koy de ndeysaan naan ko ah, gis naa ne bu may zikkar xam nga dañuy wax da ngay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam su ma teewloo yenente bi sallallahu alayhi damay am problème léegi teewlu ko ndax jëmu Cheikh Salahuddin mooy ñëw sama kanam damay am problème mu teewlu ko mais ma ne ko nag sauf que temps yi loolu mu ngi dellu ci wat maanaam di teewlu jëm moom ci boppam ma ne ko mais comme duñ nuroo mais gis naa ne ñaari leer yi duñu benn maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak Cheikh Salahuddin ma ne ko am na benn jour ma gént Cheikh Salahuddin ñu teg après ma yeewu géntaat yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais ñoom ñaar bi ma leen gisee leeri mais si mais yamuñu sax xaaju yu bay tolloo bi ma ko waxee loolu nag mu ne ma ah oui mais euh, euh, fais attention nag parce que <laughs> yeneen yi nag moom sallallahu alayhi wasallam mooy source bi nag <laughs> ma ne ko waaw yamuñu de xaajuñu bay tolloo wax dëgg yàlla waaw xaajuñu non xaajuñu bay tolloo ànd ak ne nuróo nañ li ñuy nuróo nuróo nuróo tolloowuñ li ñuy nuróo nuróo nuróo tolloowuñ mais loolu mooy benn cadre bi mooy nga nuróo yenent bi sallallahu nga gis yenent bi sallallahu alayhi ni mu meloon ci bi ngay bi muy dund loolu mooy benn cadre bi beneen bi mooy nga gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu mel neneen mu mel neneen il faut que comprendre yenn saa sam dafa bëri ay jëmm te mën na laa feeñoo ci melo même bu dul gént ah, même ni yaqazatan ni mën na laa feeñoo ci melo benn kenn ci wàll yi waaye bu la feeñoo ci melo kenn ci wàllu yi daf lay tegtal ne la kooku yow particulièrement danga ka war a ormal comme li imam Ashibili radiyallahu anhu am benn taalibeem bu ko gis mu gis ko mu ne mu ne ko ishhad anni rasulullah maanaam yeneen bi sallallahu alayhi la gis ci jëmmi imam Ashibli radiyallahu anhu mu ne ko seedeel ne man yeneen yàlla la sallallahu alayhi wasallam waaw dafa mel ni jot na buñ jullee pare yegg la yam bismillah alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ngi yemoon ci Э, voilà qissa imam Ash-Shibli radiyallahu anhu kon taalibe bi daf ka gis maanaam ndekete yeneen ci bi la gis sallallahu alayhi wasallam mu yor forme Ash-Shibli radiyallahu mu ne ko seedeel ne man ndawal yàlla la man man maa yenent yàlla bi sallallahu la wasallam mais comme moom xamoon na ne loolu mën naa ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ci beneen forme bu bokkut ak forme bi ñu yàgga maanaam forme bi bi nga xam ne mooy mooy ni mu mel dëgg ci jëmmam mais mu mel nen mu daal di koy wax ne ko waaw mu ne ko ashhadu annaka rasulullah seede naa ne yow yaay yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ah, loolu kon day am maanaam Ah, kon loolu day faral day am yenent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu mi ngi wax ci al Ibriz mu ne yenent bi sallallahu alayhi dafa am cent vingt quatre mille jëmm wala deux cent quarante huit mille ba pare bokkul nag ak jëmm wàllu yu bu nekk yenent bi sallallahu alayhi wasallam mën naa feeñe nit ci ci jëmm boobu loolu kon il faut ñu comprendre possibilité boobu si kii fekk ni beneen aussi beneen affaire tamit am na loolu mooy ci boo gisee ci nelaw wala ci euh, ci yeewu ni léegi mu def nga war ko mën a gis moom yenente bi sallallahu alayhi mais mu mel neneen ci gént maanaam mu mel neneen noo xamante ne xamoo ko mais nit la nga xamoo ah mu am ay sikk par exemple mu am ay sikk boobaa xamal ni comme li imam an-Nawawi wax rahmalahu ak al bi taala bi ñuy sharh xalis bii nii ci Sahih imam Muslim ndax bi mu naan seytaane du ma nurul mu ne attention bu fekkente ne nit dafa gént gis yenente bi sallallahu par exemple mu am ay sikk na xam ne problème bi ci moom la maanaam parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam seetu la comme niñ ko waxe woon seetu la bi ñu wax al mu'min mir'atul mu'min xam nga waxoon nañ sens yi mën a bokk na ci sens yi effectivement sax dama ko fàtte woon mooy ne jullit mooy seetu moroomu jullitam al mu'min ku gëm yàlla mbir aatul mu'min moom mooy seetu moroomu ku gëm yàlla loolu tam beneen sens la ci xadis boobu mooy lan mooy ci kaw loolu mooy yow su fekkente ne da am mbokk jullit da nga koy jàppee comme sa seetu c'est-à-dire que li ngay gis ci moom rek mooy li nekk ci yow parce que moom seetu rek la boo xoolee seetu sa bopp ngay gis bu dee da ngaa gis ne waaw moom daal ku doy waar la ku mën a tërali pexe la ku mën a nàngam la ku mën a kii la dafa kii day ah <laughs> tuumaalal sa bopp sikk boobu tuumaal ko sa bopp parce que souvent souvent souvent du tout le temps mais souvent lii tax nit ki di déceler sikk naan tout le temps maanaam ñu wut ku ku ne mu wutal la sikk dafa fekk ne moom moo sikk waaw comme li ñuy li doon wax rek ci benn individu comment ça se fait yu bon yëpp moom da koy xam te ku def lu bon lu ne maanaam ku kilifa gu def lu bon lu ne moom xam na ko hmm. comment ça se parce que nit su fekkente ne saa yu saa yu ne diw def na nangam diw def na nangam diw def na nangam te saa su ne day nekk lu bon te yow yu bon yëpp même ñi nga xamante ne ñoo gën a jege nit ñooñu sax xamuñu ko yow rek yaa koy xam loolu daa war a poser wu loolu nit question maanaam comment ça se loo xam ne nit ki bu ko def day nëbbatu nga ni sëriñ diw nga ni kooku day tux ak di naan sàngara te sëriñ boobu sikki nekkul ci ne <laughs> bu koy def du ko def ci ci ci ci mbooloo tuxu beeg naan sàngara moom leer na moom <laughs> en tout cas ki mu koy jiñ du ko def ci mbooloo abadan loolu sa sûr su fekkente ne <laughs> buñ nee sëriñ diw mu ne dafay njaaloo te loolu tamit nit du ko def ci mbooloo wala boobu bu ko defee du ko nett bu dee surtout kilifa la sëriñ la et cetera nga topp yooyu maanaam boo toppee mbir mi à un moment donné question bi jóg rek mooy lu tax lu bon lu ne mu yëg ko nan lay def waaw <laughs> ala kulli xaalin liñ ci jublu woon mooy nit tamit noonu la mel maanaam individuellement noonu la nit ñi mel loolu tax alquran ne lawlaa iz sami'tumuuhu zanna al-mu'minuuna wal-mu'minaatu bi anfusihim xayran wa qaalu subhaanaka haadhaa buhtaanun aziim as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi nga xam ne dañ kaa tuumaal ne dafa njaaloo radiyallahu anha ñu tuumaal ko bi wax ji yegg ci ba ci Abu Ayyub al-Ansaari ak soxnaam Ummu Ayyub radiyallahu anhuma ñoom dañ ne subhaanaka hadha buhtaanun azim tudd leen sag sell te yow yàlla sag màggaay lii daal aw sos la lu rëy rëy rëy rëy rëy te fenn rek lañ ko teg li say bi bi bi bi eh, bi eh, Ummu Ayyub radiyallahu anha ñee Sayyidna Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ne ko man de li may dégg mu ne ko lan la mu ne ko dégg naa ne soxna si yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sayyidatu Aisha radiyallahu anha li ma koy déggal mu ne ko waaw mu ne ko dama lay laaj yow est-ce que di ko def yow est-ce que liñ koy tuumaal yow da ko def mu ne ah déedéet mu ne ko xamal ne Aisha la gën mu ne wax nga dëgg waaw boo jàppee ni maanaam nit ku nekk dafay na teg boppam. ci place na en tant que jullit na teg jullit yépp ci place am na ne na xool rek man est-ce que attan naa def lii attanu ma koo def kon nag du ma nangu ñu tuumaal ko nit à moins que ma am ay argument maintenant preuve yu leer lu demee nekk waa ji ñëw wax ma wala yu demee nekk affaire yi leer ci moom bari mais d'une an anam goo xam ne pas ay nettali kese mais lu leer ay ay témoignages yu leer yoo xamante ne ay fekke la parce que xam nga ñun wolof dañu am beneen problème bu bu mag ci question wu traitement de l'information dañ ci am problème bu rëy rëy rëy rëy rëy xaw ma sax lan lañ koy lijjante problème bi mooy ñun suñu déggee wax du ñu remonter information bi maanaam du ñu remonter ba ci source information ñun le simple fait que dégg nañ ko nit ñi bind nañ ko ci internet wala dégg nañ benn waay di ko wax ci rajo bi wala am na benn waaye bu doon conférence wax na ko wala yooyu rek kon dëgg la après ñu ne lu def waxu luy ay di jàmbat jeex na waaw waaw daal ñu ne lu def waxu na alors information nag dañ ko war a dañu war a remonter xoolaat est-ce que dëgg la est-ce que ki ko nettali daf koo gis te yow tey buñ nee ma comme exemple bi ñu doon joxe sànq sëriñ diw day naan sàngara day tux loolu tey buñ la ko waxee le minimum so le minimum mooy nga bañ a prendre en considération wax jooju loolu mooy le minimum boo fekkente ne demoo ba mënoo loolu sax au moins nga maandu maanaam nga équi nga am équité équité maanaam nga équitable nga juste bu dee manoo weddi loolu ci cosaan léegi loolu mooy lan é maanaam équité bi mooy lan équité bi mooy nga laaj ki la ko wax moom information boobu comme fekkewu ko musu koo fekke fu ko jële ba pare mu wax kooku moom ci boppam fu ko déggee mais koo xamante ne fii lay toog lii xew yi nit ñi di def yëpp mën na koo nettali loolu dafa yenn wul maanaam te wolof yi dañoo bari lu ñu def loolu senegal yi dañoo bari lu ñu koy def ci kër yeeg place liggéeyukaay yeeg <laughs> fépp loolu la gaa yi def waaw euh, rajo kankan waaw rajo kankan wala li ñuy wax téléphone arabe waaw ay rumeur rek ñu sukkandikoo ci te jullit seetu moroomam la loolu kon day am sens boobu am na beneen sens aussi bu ci nekk mooy jullit seetu moroomam la mooy xoolee moroomu jullitam moom boppam lay gis mooy lan mooy su gisee ci moom ayib day mel ni ci boppam la ko gis day fexe nu mu ko ko dindi la xam nga tey bu ma xoolee seetu gis ne euh, peut-être euh, euh, ni ma watoo baaxul damay daal di jëlaat tondeuse bi xoolaat nu may defaraate affaire bi ah parce que seetu bi moom ma wan ne ma non lii sikk la sikk la bu nekk ci yow dindi ko yàlla ñu yàlla sàmm daal léegi yenent bi kon sallallahu alayhi nit ki bu ko gisee ñu dellu ci waat ci maanaa boobu mir ah la maanaam moom ci boppam mir aat la mooy seetu la kon su fekkee dañ da kaa gis ci moom ay défaut xamal ni défaut bi ci ci yow la nekk loolu imam an-Nawawi wax rahimahullah al-Qurtubi rahmatullah te loolu maanaam bu dëgër la léegi mu def su waxee ak yow bu yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ak yow wax yi Euh, su fekkente ne ànd ak ànd ak sharia li muy maanaam ànd ak wàllu yi li ñuy li mu leen di leer ne yeneen bi sallallahu alayhi du jël jëmmam yëpp waxam pour ñu accepter ko dañ ko tër wutal beneen condition dañ ko wutal condition mooy maanaam ci nit ki ko gisee ginnaaw bi mu génnee àdduna dañ ko wutal beneen condition te mooy lan mooy lam loolu noonu maanaam contenu wu discours bi bañ wuute ak charia contenu wu discours bi bañ a wuute ak charia mais sinon bu fekkee contenu wu discours bi kay mook charia ñoo nuru problème amatul amul dara lu ci wuute ak charia amul lu ci charia ay bañ kon kay affaire bi amatul am na nag benn wahabi bu ma gis mu ne. Euh, muy joxe exemple tariqa tijaaniya la joxe exemple mu ne tariqa tijaaniya yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci benn maanaam fondement rek la tegu benn masala te masala boobu gis bu ñu jàppee ne maanaam mu maanaam euh, euh, luñ ci luñ ci dajji rek buñ ko dajjee rek tariqa bi yëpp mooy màbb encore ak ak ak ay li ci biir rek lépp mooy màbb te masala bi lenn rek la mooy ndax mëneef naa gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi mu génnee àdduna wala déet parce que Seex Ahmed Tidiane radiyallahu anhu daf ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jox tariqa bi léegi kon bu moom moom jàpp na ne bu dajjee euh, maanaam bu dajjee euh, question boobu moom nag <laughs> jàpp na ne léegi kon tariqa bi ci ba fa booy màpp après mu ne te xam ngeen ni loolu mënta ne <laughs> jeex na <laughs> jeex na dégg nga li li li Seydil Hadji Malick wax radiyallahu anhu bi mu waxee ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne Seex Ahmed Tidiane daana yeneen bi sallallahu moo ko jox tariqa bi mu teg ci ne tabban li man hadha al qila laysa lahu dalilun illa qila toskere ak alkande ñeen na képp koo xamante ne wedd na gi wax mu ne ndax kooku laysa lahu dalilun kooku amul dalil preuve argument illa qila lu dul nee nañ li gën a yéeme mooy koo laaj ne ko ndax yenent bi ku la ne ndax yenent bi sallallahu alayhi mën nañ ko gis ginnaaw bi mu génn na wala déet nga ne ko waaw wala ku ñëw léeg-léeg daf ñuy dal benn waay ñëw di waxtaan ak ñun souvent waaw euh, apparemment tariqa yooyu est-ce que parce que yéen seen tariqa bi gars yi nee nañ <laughs> euh, kii dafa gént quoi euh, chef chef la dara ñoom dafa gént lañ lay faral di wax <laughs> ah, ah? ah waaw ak ñeneen ñoom bari ni ñu ñu ma koy wax kay loolu bon moom kenn la ci am na ñeneen bu ko defee man li ma leen di tontu rek day sem non non non du du gént déedéet du gént du gént mu leer d'abord kenn du gént daf koo gis comme nii ma ne gis ma ne non man waa mais lan la non non loolu mënta ne. lan mooy wane ni mënta non gars yi nee nañ loolu mënta ne non mais c'est que gars yi non mais xam xoolaatal bu baax xoolal ku dee ba pare xoolal ki euh, kii comme mais non lan mooy wane ni mënta ne lan mooy wane ni mënta ne non non mais loolu mënta ne yow toi aussi loolu mënta ne mais lan mooy wane ni mënta ne non mais xam nga loolu mënta ne quoi <laughs> laysa lahum dalilun illa qila amul en réalité gis nga wax Cheikh Hadji Malick boobu radiyallahu da nga koy vérifier tout le temps sooy waxtaan ak gaa yooyu amuñu benn argument lu dul nee nañ mënta ne waaw il paraît que mënta ne nee nañ mënta ne te le souci mooy al texte alquran yi texte sunna yi ijmaa wa xeetu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ak xel mu rafet da koy nangu ànd ak loolu yëpp mais ñoom nee nañ non non nee nañ mënta ne parce que li li gën a màgg parce que bon souvent nag gis naa fi ñuy fi seen problème nekk mooy ku génn àdduna ana nan lay feeñaatee fii ci suñu àdduna bi problème bi yëpp foofu la nekk booy waxtaan ak ñoom nga koy comprendre que ni ñoom seen problème yëpp foofu la féete mooy que ku génn àdduna ba pare ana nan lay amaate apparition ci suñu àdduna bi souvent nag réponse bi day bon c'est plutôt simple déjà comme ñoom souvent ci xel la ñuy faral di demee ndax dañ naan mënta ne ndax seen xel moo ni mënta ne seen xel moo wax ne mënta ne ànd ak ne bu ñu poussé woon réflexion bi boo loo tax ilmul kalam baax ilmul kalam bokk na ci xam-xam yi gën a tedd ci xam-xam yi ok na ci xam-xam yi gën a tedd ci xam-xam ndax day tax nit ki di am euh, maanaam di mën a réfléchir ak argumentation bu solide mu koy mën a construire moom moom maanaam peut-être signification bi gën a dëppoo mooy dialectique islamique peut-être mooy mooy signification bi gën a kii dialectique mais il faut nga boole ci baatu islamique dialectique islamique. Euh, souvent ñoom loolu mooy seen problème mais souvent am na nag loo xam ne souvent soo leen ko waxee danga naan leen rek mais léegi question bi lenn la euh, kii dee ak ki dund lan moo leen wutale parce que aalam awaalam yi ñoo bokkul maanaam kii dafa nekk aalamul xayb bi kii nekk ci aalamul shahada kii dafa nekk ci monde du mystère et de l'invisible on est d'accord kii dee foofu la ne loola tax te monde boobu am na fa ay réalité parce que malaaka yi dañuy wax ak moom di ko laaj ñu koy ah et cetera muy tontu ah ay ay euh, xéewal yi nekk ci bàmmeel mbugalu bàmmeel et cetera kon ce ki ba dire que foofu la sauf ko ci àdduna bi monde boobu ah xaybu la kumpa la léegi mu des monde bi mooy la lan monde bii ñu ne suñu monde ñun mooy alamu shahada léegi question bi leen kese la est-ce que ku nekk alamul xayb monde boobu mën na apparaître fii ci àdduna bii mi alamu shahada question bi loolu rek la te gis nañ ni loolu ñëpp mën nañoo d'accord ak ñun ci ne loolu waaw parce que malaaka yi foofu lañ ne te malaaka yi dañuy feeñ fii dañ daan wàcc bi day au pire des cas yeneen yi dañ leen daan gis buñ mënul nangu lool sayyidatu Maryama alayhi salaam gis na leen Imran ibn Husayn radiyallahu anhu saxaaba la doon na leen gis et cetera kon loolu war loolu war na leer jinne jinne ban àdduna la bokk alamul xayb la bokk wala alamul shahada jinne bokkul ci àdduna apparent bi ci monde invisible la bokk te pourtant léeg-léeg mu apparaître ci àdduna bi parce que ñii gis jinne ñi bari nañ léegi su fekkee nen loolu la kon lan moo tere ku nekk ci alam boobu mën a feeñ fii au moment où d'accord nañ ci ne règle bi ngeen établir moom règle boobu dafa dàqu su qui fekk ni amatul dara luy indi impossibilité wu mbir mi ba pare cim xel loolu day daal yanu maanaam léegi nag mu des comme euh, euh, li ma waxoon benn wahabit bi wahabit bi day saan dañ tase euh, sana mu ne ma ñu am na lu ma doon liir foofu rek mu gis ko daal ne ah yéen apparemment yi ngeen di wax nanga man ko non mu ne ma si yéen suuf yi nangam man ko noo xaaral ma walla euh, te fekk nag benn téere Sayyid Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu ma ne ko xoolal Sayyid Abdul Qadir Jilani moo ko bind radiyallahu anhu suufi la ma ne ko nañ xool rek un texte à par hasard ci biir livre bi ñuy xool ñu li texte ma ne ko lii lan moo ci bon oui c'est bien ça mais apparemment y a des choses yoo xam ne ma ne ko d'accord léegi wax ma lan mu ne ma par exemple euh, yow yow fan ci ñan nga bokk ci groupe boobu ma ne ko Tijaan yi mu ne ah d'accord Tijaan léegi yéen yow <laughs> léegi da nga xam apparemment bon moom gént bi la wax mu ne Cheikh Tijaan la daa daa gént ma ko doon déedéet géntul daf ko gis mu non ma ne ko si daf gis mu ne ma léegi dina euh, nañu nañu jéem a woo benn borom xam ma ne ko kan ngay woo mu ne ma un savant un savant ma ne ko waa mu dem. Euh, laaj Mansour mooy waa ji nekk euh, foofu <laughs> est-ce que tu as un numéro de Sama mu daal di koy jox oui bon j'ai kii daal di jox numéro Fawzan euh, mu ne c'est le meilleur ma ne ko ah d'accord <laughs> baax na mu ne ma mais Fawzan mu ne ma mais on l'appelle man ko nañ man ko nañ ko woo on l'appelle mu ne ma mais non mais tu vas te faire ridiculiser là <laughs> man ko non non non ma ba franchement wax ma wax ma loo koy wax ko wax ma loo koy wax dama naan ko soo ko weddee wedd lu alquran saxal te alquran ku wedd lu mu saxal dootul nekk ci jullit mu ne ma ah bon alquran daf ko saxal ma ne ko waaw alquran nee na wa ma ja'alna ru'yaka allati araynakaha illa fitnatan lin nas wa shajarata al mal'unata fi l qur'an wa nuxawifuhum al qur'an nee na defuñu gis gi nga gis yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy gis googu mooy rañaane bi mu rañaane ba ñëw ba nettali parce que xam nga bi mu rañaane jee ba ñëw nettali ne gisoon na yenent yi alayhi salaam ba baytul maqdis sax foofu jiite na leen julli ak yooyu am na ñoo xamante ne ay jullit lañu woon jour boobu la ñu murtat génn ci l'islam jàpp non non mais waa ji finalement décidément on sait que day déconné <laughs> parce que lan parce que yenn saa sam daf leen a wax loo xam ne comme gaa yi rek jàpp nañ ne loolu mënta ne te ànd ak ni buñ poussé woon réflexion bi nañ xam ne war naa mën a ne comme ni ma la ko wax sànq parce que li gën a kawe li am mooy ñoom dañoo bokk rek ci monde boo xam ne monde invisible la te ku bokk ci monde invisible mën na feeñ ci monde visible bi loolu rek la li gën a kawe ci mbir mi loolu la mais mais ñu weddi ñu ne déedéet mënta ne ñu daal di weddi yàlla ñoom ci saa si ñun ñu génn ci l'islam ma ni ko loo mun alxuraan nag dani loolu defuñu ko lu dul pour fitna éprouver nit ñi mu ne ma woy sa mu ne ma mais c'est le prophète sallallahu alayhi ne ko d'accord bu fekkente ne yenent bi sallallahu alayhi bi nga xamante ne moom ñee ñoo ko gën maanaam moom moo leen gën maanaam moom mi gën yeneen yenent yàlla sallallahu alayhi wasallam su dee yeneen yenent yàlla sallallahu alayhi wasallam mën nañ koo feeñu lan moo tere moom mu ñu gën mu feeñuñu mu ne oui c'est vrai que euh, ma ne ko léegi kaay ma yokkal la beneen affaire beneen question <laughs> beneen problème beneen <laughs> euh, euh, argument waaw ma ne ko xam nga malaaka yi malaaka yi ak monde invisible bi yëpp yonent yeeg am sa et cetera ñoom boo xoolee comme ñun dañoo mel ni ñun dañoo nekk ci lëndëm rek ñu yiiruñu tey imaginer bu ñu nekkoon ci benn salle ñun ñëpp ñu nekk ci benn salle wala man ma dugg si ci benn salle ay bagage nekk fi bagage yi fi nekk ñii nekk ma dugg ci saal bi mais salle bi dafa lëndëm këris këris këris këris du ma gis dara pourtant est ce que dafay wane ni bagage yi nekkuñu fi déedéet bagage yi ñu ngi fi mais man sama bët moo ma permettre ndax sama bët dañ ko limiter de telle sorte que bu lëndëmee dootuma gisati du dëgg mhm. te pourtant su ma amoon caméra euh, euh, euh, infrarouge damay daal di mën a gis li nekk fii su ma yore caméra boobu damay mën a gis li nekk fii du dëgg waaw wala nga taal lampe bi waaw wala soo amee lampe ah maintenant caméra et maanaam li nga xamante ne kon moom mooy nekk ci bëtu nit ba tax muy mën a gis loolu nga xamante ne yooyu dañoo bokk ci monde invisible bi loolu lu yàllay def ci nit rek la war naa mën a ne mu ne ma woy là tu fais tu tu tu me fais douter là là <laughs> tu tu me fais douter là ma ne ko léegi dañuy woo dañuy woo Fawzan wala <laughs> mu ma non non non bon mais euh, tu sais <laughs> euh, c'est pas la peine mais ma ne ko voilà c'est amuñu argument pour wane ne loolu mënta ne te bu ñu xoolee ci mboolem génération yi ñi nga xamante ne ñoom ci seen bopp ñoo wax ne gis nañ Yonent bi sallallahu alayhi dañuy gis ne ci jamono yi ñu doon dund ay nit ñoo xamante ne nitu kóolute lañ nitu nit ñu ñu ñu wóolu woon la ci diini ji ci xam-xam ak sellati ci mboolem génération yi ak mboolem réew yi kon loolu moom sikk nekk ci la mën naa ne léegi nag mu def yenent bi sallallahu alayhi su fekkente ne daf laa feeñu maanaam da nga kaa gis mu yor maanaam euh, jëmm joo xamante ne te par exemple euh, li Cheikh Abdas Dabakh radiyallahu anhu ne par exemple soo géntee yenent bi sallallahu alayhi mu sol yére bu bleu nga gént yenent bi sallallahu alayhi mu sol yére bu bleu loolu de tekkale na ci sa tawhid am na loo ci war a rectifier soo ko géntee moom sol lool loolu lay tekki boo ko géntee amul sikkim day wane ne yow sunna yenent bi sallallahu alayhi dafa bari loo ci bàyyi dafa amul loo ci war a rectifier soo gén masalan am na par exemple léeg-léeg nag nga gént ko fekk mu nekk yeneen anam xoolal am na koo xamante ne dafa gént yenent bi sallallahu alayhi mu sol mu mu maanaam maanaam moom ci boppam dafa gént di joggi kanamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam tànk da di di ko joggi ci kanamu kanamu yenente bi sallallahu alayhi mu yeewu tiit jaaxle <laughs> mu simmi dàllam gis ci benn pièce boo xam ne dañ cee bindoon Muhammad mu xam ne kon lii la mu xam ne kon lii la ah léegi su fekkee da nga ko génn. Mm-hmm. mu mel ni euh, euh, wala mu yor loo xam ne ñoom seen jamono amul woon quoi amul woon. Mm-hmm. maanaam mu yor euh, téléphone wala par exemple wala wala loo xam ne daal voilà ñun suñ fi fi ñu ko xam. waaw suñ jamono ji nga xam est-ce que loolu tamit day am day am benn signification particulière. waaw des na maa leer loolu vraiment xaw ma ci dara xaw ma ci dara. wallahu alam sauf que nag xam naa ne daal ala kulli xaalin yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom de toute façon foo soo saa yoo ko géntee rek moom la parce que moom xéewal mbir yeeg yi xew yépp ci moom la bale maanaam moom mooy cosaanu mbir yépp donc du jomb dara maanaam mu yor loo xamante ne xëy amul woon seen jamono wala yooyu mais de toute façon lu mënti xew comme par exemple muy yéeg ascenseur ak yooyu mais lool sax bon maanaam daal circonstances yi de mën na ci ci sa circonstance su gént yow tamit mais daal vraiment xaw ma loolu lu mu war a mën a signifier léegi mu des yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey par exemple euh, am na benn waay par exemple dafa gént dafa gént bon man xam naa ko xam ne sama mbokk la sax d'ailleurs euh, benn jigéen la suñu koñ suñu sama mbokk la bu ma jege sax sama doomu bàjjan la daf doon sëy suñu wetu koñ noonu la suñu bon suñu koñ la à peu ah. parce que ñoom euh, ndakaaru lañ dëkk donc moom Kemer la sëy si mais nag xam naa da daan sàggane jullee bi ak yooyu benn jour daal man dama dama julli fajar ñëw kër ga gis ko foofu muy jooy ko man maa ngi naan non mais kii moom boo moytu ndeysaan problème mu sëy la am quoi xam naa ni xam naa seen waa kër foofu fi muy sëy xëy na dañ ko sonal foofu wala dañ ko def dara xam naa loolu lay jooy di ñëw di clamer ci rek mais après bi ma demee ba ci tisbaar beeg yooyu ñu ne ma xam nga lu mu fi doon def ci mën leen dee rek ñu ne ma non dani daa tiit parce que <laughs> dafa gént yeneen bi sallallahu alayhi da doon nelaw ba mu yàgg rek mu jekki-jekki rek dégg bunt bi gëm gëm gëm gëm gëm fëgg bu fort nee na ci biir gént gi mu daal di ubbi daal la kokkan la mu ne ko man la Muhammadul Amin sallallahu alayhi na mu ubbi buntu bi rek nee na mu gis yonent bi taxaw ne ko de soxna si del jull soo dul julli man ak yow la dinaa euh, man ak yow la daal dem mu daal di ni muy demee noonu mu tiit ci gudd ci ci yeewu noonu moom tamit maanaam mu tiit ci nelaw yi ragal nag tiit comme ñun ñooy mbokkam yi foofu nag mu ñëwoon foofu waaw di di di di di di daa tiit dal waaw dafa ragal kon yeneen bi saa sal léeg-léeg kon nit ñi gént ko ci anam ko ko goo xamante ne da lay da lay wan ne la ni nga nekk du yoon nekkoo ci yoon li nga nekk baaxul li nga nekk baaxul am na am na am na sama beneen mbokk ndeysaan mu ne ma moom tamit ku ma jege la nee na ma dafa gént yonent bi saa saam boobu nag xaw na yàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog ne ko yow ak kii maanaam keneen ku ñu bokkal koñ mu ne ko yéen ñaar bu mu yàgg yàgg yàgg ba ngeen xeesal mu wax ko ko mu wax ko ki ci des ni ko man daal yent bi laa génn saa waaw waaw loolu de ay gént la rek continuer xeexal moom soo doon xeexal xaw ma nag fan la mujj waaye daal yàlla na ko yàlla indiwaat ci yoon bi bu dee mi ngi dund ba léegi hmm? yooyu day day day donc maanaam li ma jublu mooy yenn saa sam léeg-léeg nit ki gis ko fekk dalay dalay réprimander wax la ne la li nga nekk du yoon ah voilà dalay orienté léeg-léeg nit ki géntu ko fekk comme li ñu wax sànq dafa am leneen lu muy tekki maanaam daf ko bëgg a wan leneen comme ki ñi comme comme ki ki ki ki ki ko géntoon mu jël kanam ki teg tànk bi teg ko ci kanam bi niki noonu am na kom par exemple benn waaye bu ma a gént yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dafa gént yeneen ci sallallahu alayhi wasallam ñëw dugg ci néegam maanaam nuyu ko allo salaamaaleykum dugg ci néegam moom mu mbéj ko maanaam mu mbéj yeneen bi sallallahu alayhi <laughs> rek daal di tiit yeewu am problème nag am problème muy daaw di wër nag ku ne mu laaj la nan lay def daal ba loolu ku ko koy firil daal te waaju baax la ndeysaan muy wër di ko laaj kan kan moomu koy firil kan moomu koy firil ku ne mu jéem koo laaj ba benn jour ñu ne ko am na diw sàngam day dëkk sàngam kooku moom ku mën a fiir gént la ku ko xam la mu dem fa ba mu fa demee mu xool ko ne ko yow mu ne ko am mu ne ko yow soppe yenent bi nga sallallahu alayhi wasallam doo ko mbéj mu ne ko waaw mu ne ko li nga gént yenent bi sallallahu alayhi daf lay wax ne la charia bi mu indi dafa am da nga ko enfreindre ci anam gu garaw te yëgoo mu mu la koy yëgal nag loolu la gént gi loolu la mu ne ko nag te mbir mi ah façon bi nga ko enfreindre ci charia ci sa soxna yi la jaar donc demal nga laaj leen mu dem woo soxna si laaj ko noo ko waaw man day sama gént gi am naa ko mu ko firi waaye dani ma damaa def lu sharia bañ lool enfreindre ko tey ci yow mii la jaar soxna si ne ko ah, mën naa ne nag ndax man am na benn bés nga ni ma sunu voisin bi comme dafa doy waar bu sama tànk jéggee maanaam duggee biir këram rek mooy sa fase benn jour bi nga tukki nag man ma dem fa bi nga ñëwee nag waxuma la ko mun na ko kon lool la mu xam ne lool la Hmm? ala kulli xaalin kon am na ay maanaam do eh, exemple yu bari yi te pour wax kii ne la yëpp bokkuñ ay ay façon lañ yu wuute maanaam gént yent bi saa ay façon lañ yu wuute mais daal du ñàkk message bu ci ne te du ñàkk njariñ gu ci juddoo adduna ak àllaxira kantaan nag comme li ma mësan dégg ci lettre musulmane benn waay di ko wax benn euh, ñu koy posé ne benn femme ndeysaan soxna si nee na euh, euh, waa ji waa ji daal da doon plaindre nee na nee na soxna si dafa xëy daal nee na foofu soxna si lu ne la daan def dégg nga di toppatoo mais daal dafa xëy lu ma ko wax mu bañ sooy femme bi daal léegi daal révélé wu complètement ah waaw même bale sax nangutu ko def toog déedéet amul lenn lu mu nangoo defat mu ne ko mais mu ne te nee ba ma ko laajee lu waral lii mu ne ndax daa gént yenente bi sallallahu alayhi wasallam te yenente bi sallallahu kat dégg naa ni ku ko gént da ngay dem àjjana te kat <laughs> yu baax yi mën a def <laughs> dem àjjana doo ko taxoon léegi nag <laughs> comme que leer na ma daal léegi nag arrêté na voilà xam nga loolu nag erreur d'interprétation la waaw njuumte gu rëy rëy ci ci interpréter <laughs> ah waaw erreur d'interprétation bu garaaw la <laughs> ah ah voilà ala kulli xaalim kon liñ ci jublu woon daal moo yenn ci saa sam def na waaw. mais li ma hmm. rek mën nañu ko gën ci ay jëmm yu bëri. waaw léeg-léeg da la boo géntee jant bi par wala boo que mën nañu ko gën mu maanaam du nekk forme humaine nekk leneen loo xam ne da ngay xam ne loolu mën na nekk. waaw vraiment loolu defe na ma leer aw ma lenn lu may wan ne ci du ci amul lenn daal ci li ma xam man lu may wan ne mën nañ gént yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk du nekk nit. parce que tamit du we maanaam ah boo géntee weer jant bi ak weer wi dafa am lu muy tekki ça ne veut pas dire que saa yoo géntee jant bi rek yenent bi nga gént saa sam wala boo géntee weer rek yenent bi saa sam nga gént mm-hmm. am na yu ñuy tekki ñoom seen gént sauf que ku gént yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam sauf que question bi fi muy posé woo rek mooy su fekkente ne weer wi ci boppam moo ne la man yenent bi la sallallahu alayhi wasallam wala jant bi moo la ko wax wala yow nga gis ko ci anam koo xam ne yow da nga ànd ak certitude que ni lii may gis yenente bi la sallallahu alayhi wasallam foofu la question bi di posé woo loolu nag loolu moom laa xamul loolu moom laa amul xam ci loolu wallahu a'lam ala kulli xaalin yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy kon gis kon bis bi nga xamante ne nag mooy bis bi gën a màgg moom la ñaan ànd ak ne mat naa bàyyi xel que ni yonent bi sallallahu alayhi na ko gis maanaam euh, bis bis gis ko bis yépp am na solo mais moom lan lay jooy maanaam bis gis gént maanaam bis boo ko gént rek wala nga gis ko te nelawoo rek lu am njariñ la. dégg nga mu ne kon nag falaa yax yi ban na mais al yow ma xam nga bis bis dafa bari bis dafay tekki période dama manière générale day tekki bis bi nga xamante ne ah, xoola yent bi sallallahu alayhi wasallam nee na Seydina Abubakar radiyallahu anhu atazkuru yawma yawma <laughs> est-ce que yaa ngi fàttaliku bisu bis ba bis ba gars yi kenn comprendre moo ko yeneen bi rek ko comprendre sallallahu alayhi wasallam fekk boobu mi ngi koy junj yow ma alastu bis bii borom bi naan yow alastu bi rabbikum xanaa du may sa borom <laughs> ah yaa ngi fàttaliku bis bu bis ba ah? <laughs> bis ba bis ba kon yàlla bul ñu xañ. yawmal qiyaamati ñu gis yenante bi sallallahu alayhi wasallam fala yaxii banna du am mukk maanaam yaakaar gu tas man képp koo xam ne yarju ko daf laa yaakaar yàllaa yow yàlla képp koo xam ne sa yaakaar ci yàlla rek nga ko teg hmm? koo xam ne sa yaakaar ci yàlla nga ko teg sa du tas moo tax yaakaaral ci yàlla lu la neex te mu leer na da ko am jëlal yàlla nga def ko sa yaakaar waaye leneen loo xamante ne am nga ko objectif ci sa àdduna lu dul yàlla xamal ne yaa ngi neenal sa àdduna yaa ngi ko yàq boo jëlee boo bàyyee àdduna comme objectif bàyyi àllaaxira comme objectif jël yàlla rek def ko sa objectif bu maqaama yi sax bul ko def sa objectif ay ma ah, waaw maqaama sàngam laa bëgg am ak damaa bëgg yegg fa nga bëgg a bokk ci groupe wala yu sàngam ak yooyu bul ko def objectif defal sa bopp comme jaamu yàlla man jaamu yàlla rek la fi ma yàlla teg loolu laay gërëm tey yaakaar ci yàlla lu dul jeex Seydi Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu daf daan wax naan bu la yàlla joxoon xaritoog gi mu xaritoog yent yàlla ibrahima alayhi salaam jox la li mu doon jokkalante yent yàlla muusa alayhi salaatu wassalaam may la li mu may yent yàlla isa alayhi salaatu wassalaam laaj ko lu ëpp loolu ndax li yàlla yor ëpp na loolu du jeex yàlla li mu yor du jeex du jeex du xaaj nit ku ne mën naa am droit yaakaar ku ne mën naa am droit yaakaar ci yàlla am na lu may faral di nettali benn euh, mbokk taalibe bi moo doon wax benn jour fekk sax boobu euh, euh, àjjana lañ doon wax àjjana firdaws bu kawe fu kawe mu ne loolu day xam naa ni moom gaa yu mag yi wal ñoo ñoo koy am ñun moom kii man na ko déet man de foofu boobu laa bëgg am mu ne ma non loolu xëy na ñu mag ñi man ma man mii loolu laa bëgg am xanaa du yàlla koy joxe du yàlla moo koy joxe waaw man moom laa bëgg am ku koy joxe keneen da ngeen xam keneen ku fa yóbbu ku fa yóbbu nit ku dul yàlla yàlla rek koy maye moo moom rek. moo koy maye ñi fay dem defuñu lu tax ñu am ko ñi ko ñàkk tamit du ne yàlla rek moo yàlla daal moom moo bëggoon rek ñu bañ faa ne kon kay damay yaakaar rek yàlla boole ma ci ñooñu ku mu neex nag mën ngaa yaakaar lu gën a tuuti mais man moom lu gaaw laa yaakaar. voilà ah. mais nag bul jël mbir yi def ko say objectif jëlal la yàlla nga def ko sa objectif saa yoo xamante ne yàlla nekk na sa objectif rek xamal ne li nga bëgg maanaam yàlla dina la may loo xamante ne xalaatoo ko woon yaakaaroo ko woon foogoo ko woon xaaroo ko woon defewoo ko woon mais loolu su condition lan nga jël sa bopp def sa bopp rek jaamu yàlla te da di xam ne mayu yàlla yi ñaari xeet la dafa am boo xamante ne kas bii la am loo xam ne wax bii la dafa am yoo xamante ne nit ki mooy def effort à un moment donné yàlla yëkkati ko maqaama sàngam wala jox ko nàngam parce que dafa def ay effort mais xam leen ni nit ki bu xësee ba yegg nag ci péeyu yàlla bi foofu effort du fa jariñeeti yàlla mooy maye rek yàlla rek kay maye ku mu neex lay jël tànn ko ci def ko wàllu yu bu ko neex yëkkati ko maqaama bu ko soob jox ko lu ko soob te nit ki le fait que yàlla di ko xañ yenn yi léeg-léeg xéewal gu réy daf cay làqatu ndax daf koy wanaale njariñ ga nekk ci am ko rawatina su fekkente ne dem na ba am ko wala fekk mu ña amoon ko mu ñàkkloo ko ko après nag mu du ko ko joxaat boobaa da koy xamal njariñ gi ci nekk moom li alaaji Ibrahima Sakho di wax ne rahimahullah mu ne xoolal imaginer mu ne <laughs> nit ki su feeg feeg ngaam baa ngi baax di muy muy yëyi di kii amul problème <laughs> léeg-léeg da ngay gis souvent du xam xéewalu yàlla bi waaye de yàlla day jékki-jékki may ko xéewal googu mu kii rek mu jékki-jékki rek jékki gi muy metti nag nga am du du ci mën a sax sàqamit bu <laughs> ko defee mu xam xéewal gi nekk ci ngay déguster rek noonu normalement wala ngay nooyi rek pour pourtant nooyi gis ngeen ni mu évident wee ci ñun ànd ak na noonu la nekkee lu compliqué ci ñenn ba dañ leen di sampal ay bouteilles di leen brancher ak yooyu te pour pourtant dafa évident ci ñun mais daal nit ki daal pour revenir na teg boppam jàpp ne yàlla moo koy jox te mu yaakaar ko ci yàlla sauf que nag yaakaar day ànd ak lan day ànd ak sababu munoo toog di yaakaar fekk defoo dara loolu mënta ne loolu xemmem lay tudd xemmem lay tudd comme exemple chèque bi ñuy signé bu ñuy faral di joxe ki nga xamante ne day xëy ci benn entreprise ba weer wi dee moom mën na ne ah man day yaakaar li may yaakaar su yegsee waaw yaakaar naa ñu signer ma chèque yaakaar naa ko am na am na droit ah oui am na droit yaakaar cependant ki nga xamante ne xëyul ci benn entreprise deful dara ñu dem ba nga xamante ne léegi le le vingt-huit jot na mu naan waaw ah, man de le premier gi weer wi de moom moom bu ma amoonu chèque dana ma aanaan xam nga loolu kooku xemmem na tudd du yaakaar parce que nit mën na liggéey ba weer wi dee te kenn du ko fay ñu ne voilà de moo am xaw ma <laughs> noonu lañ koy <laughs> voilà kooku kooku loolu loo xew kon yaakaar am na droit yaakaar dafa amul rek ah waaw waaye ki xamante ne moom deful dara kooku moom moo amul droit yaakaar kooku day kooku lu muy def xemmem la tudd waaw toog ci buntu kër gi rek oto bu romb ci oto bii bu ma ko amoon seet loolu mooy xemmem <laughs> oto bii day seet Audi la Audi wala bi ci des Mercedes Mercedes la eh, am na bu xaw a njool tuuti te te kii eh, waaw bii bii boobu la ah ah waaw waaw 4 x wala limousine waaw lii moom moom la ah di loolu loolu moom moom xemmem la mais daal ala kulli xaal kon nañu bàyyi xel loolu falaa yaxiibanna man yarjuka yàlla en tout cas képp koo xamante ne yaa yàlla la yaakaar yaakaaram du tas yàlla nañu yàlla bool ci nga xam ne dañ koy yaakaar waaw bu ko defee suñu yaakaar bañ a tas xam naa ñu yom foofu insha allah bu wala wala ñu ñu yeggale bayit bi ci des parce que ñoo bokk dañuy wax mu ne kon foog fa man lam yakun képp koo xamante ne man képp koo xam ne lam yakun nekkul yàlla xaw di dajeeg yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam xaaral ëllëg. ëllëg ku dajewul ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam yanal dana am wajalan ak jàqare ku dajewul ak yenente bi rek sallallahu alayhi dana am jàqare li ñu fàttee wax nag ci gis gi mooy gis yenente bi sallallahu mooy wane ni yegg na xam nga wax nañ ne euh, euh, téere bi yëpp day wane nan lan mooy procédure bi te ci tilkal amaanatu moom lay junjee maanaam ne lii moom mooy li mat a xam lii mooy li mat a jaar gis nga liñ jot a gis ba léegi ba avant jotaay bi soo ko jàppee xam ko takk ko mokkal ko ba pare incarné ko fexe ba mu sax ci sa xol xamal ne yaa ngi ci yoon bi léegi temps bi rek la dese pour nga yegg temps bi rek moo la dese pour nga yegg léegi loolu nag la doon wax ne maanaam mu junju gis gi ndax gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy ak cinq képp nag koo xamante ne gisul yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fañ ko war a gise xamal ne yëggagul rawatina nag yawmal qiyaamati bu dee boobu moom ku ko taseelul ak moom moom kooku dana taseeg njàqare moo yanal wajalan allahu akbar moo tax mu ne nag haazal kasiiru aji dammu ji kii maanaam moom Seydil Haaji Maalik radiyallahu anhu ataa dafa dikk lil jabri ngir ñu jañal ko ay damm-dammam yàllaa yooyu yàlla maanaam xam naa ne ci man xam naa ci sama bopp ak matadi ndax matadi doomu aadama ndax jaam la te jaam mbiram mooy matadi yàlla moom mooy ki nga xamante ne moom moo meloo ak mat matadi yi nga xam ne moo ne ci man nag moom moo waral ma war ñëw ci kanamu yàlla toroxlu moo looloo tax même procédure yi yépp bul ci sukkandiku defal rek te yaakaar yàlla mais bul sukkandiku ci lan bul sukkandiku ci dara lu dul kan yàlla ci yàlla rek nga war a sukkandiku loolu moom la lay wax fii ne maanaam moom lay junj fii ci anam bu am solo ànd ak procédure yi yëpp ni nga ko xamee yëpp ni nga ko tracé pourtant jàppeel tout le sa bopp comme étant ku doyadi koo xamante ne da ngay gis ci sa bopp ak wàññeeku akuk damm léeg-léeg sa borom subhaanahu wa taala nattoo maanaam léeg-léeg ngay zikkar yëg zikkar bi ni muy duggee ci sa yaram nga koy yëg bu baax et cetera nga jékki-jékki benn jour ngay zikkar doo ci yëg dara. <laughs> du dëgg yàlla dalay loolu noonu bu mu la tàyyelloo ndax bu amul woon njariñ lu dul le fait que nga yëg sa bopp de da ngaa doyadi bu amul woon lu njariñ lu dul loolu rek baax na ëpp na sax nga xam ne ah man matuma ah ndekete man ku doyadi la te léeg-léeg tamit sama borom subhaanahu wa taala def loolu ci yow fekk dafa bëgg nga naan maanaam nga naan leer gi mu def ci yow ba pare gis nga suuf si buñ ci sottee ndox bu ndox mi bëree day taax maintenant pour nga sotta da ngay jekk dangay ngay gis il nga bàyyi ko mu mu la mu naan ko ba pare nga sottiwaat ci ndox nit ki tamit day mel noonu borom bi subhaanahu wa ta'ala léeg-léeg mu doxaleeg moom noonu moo tax yëg yëg gi yëg ne dafa am lu ñuy wax alfutuur maanaam mooy euh, dafa euh, euh, dafa xaw a mel ni ku yëgul dara ci li muy sikkar amul benn loolu du dara na ci jàngee lenn rek mooy ne moom dafa doyadi na ci jànge ne ah ndekete man kat <laughs> ndekete man sori en tout cas boo soree lépp gisatoo sa say moo say yëfeelu bopp gisatoo sa kàttan gisatoo sa man-man gisatoo sa sañ gisatoo sa xam-xam gisatoo sa am am boo nag yàlla boobaa nag ci ngay doog a gisee yàlla yàlla nag boobaa nga dem commencer koo jege ala kulli xaalin lii dafa résumé hadal kasiru atalil jabri yàlla dafa résumé lépp li nga xam ne moom mooy cheminement bi mooy nga jàppe sa bopp comme jaam te jaam dafa bokk ci ay mbiram mooy muy toroxlu du doyadil boppam du wàcce boppam pas ci anam comme ñi ko ñenn ñi di defee mbir la moo xamante ne léeg-léeg mu am ci ñu mu milieu yu muy tasaaroo mooy lu demee nekke naan waaw man kay damaa doyadi maa gën a bon ñëpp man ko tuuti laa man ki nangam en réalité ak maa gën a bon ñëpp li gën ci jaam bi mooy bu mu dugg ci esprit comparaison yooyu kan moo la wax yaa gën a bon ñëpp neel rek yow jàppal loolu ci sa xol mais bul ko wax jàppal ne yow yaa da ngaa mais bul comparer sa bopp ak mbindeef ak ñi ci des man damaa doye de naa ko wax maanaam mën naa ko jàpp sama xol ci kanamu yàlla damaa doyadi ci kanamu yàlla damaa tuuti ci kanamu yàlla kenn matul ci kanamu yàlla ñëpp manqué yenent bi sallallahu alayhi li muy nekk nekk gën a tedd ci mbindeef yi sallallahu alayhi li muy màgg màgg màgg ci ñun la ku màgg la fa boromam subhaanahu wa taala ànd ak loolu yëpp du dara lu dul jàmm jaam la moo tax boo ne ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu jaamam wa rasuluhu ndawam la sallallahu alayhi wasallam ah wa ma muhammadun illa rasulun sallallahu alayhi wasallam yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nekkul ludul am ndaw ab yenent xam nga nekkul ludul ab yenent ah du dara lu dul yonent loolu yàlla moo koy wax mais ñun <laughs> ab yonent lu màgg la ci ñun <laughs> ah waaye ci moom yàlla lépp ndaw il faut ñu am esprit boobu ci kanamu mbindeef yi dañuy wàcce suñu bopp parce que xamuñu tamit hiérarchie bi yàlla tëral ci biir mbindeef yi te xamuñu fan la ñuy mujj ñi ki noonu ki ñu war man a xeeb fan la war a mujj moom naam tey yéeféer la yow jullit nga mais ci benn tiers fraction de tiers rek yàlla mën na renverser tendance yi teg la fi mu ko teg teg ko fi mu la teg ci fraction de tiers yàlla moom nu ko neex lay lay def ci mbindeefam ba pare aussi dafa bokk ci nit ki muy mu màggal lépp lu yàlla màggal te lépp lu yàlla bind xamal ni lu màgg la ca yàlla sinon yàlla du ko bind te yëpp dañuy indexé dañuy pointé di wane kenn mooy yàlla ak màggaayam lépp loo gis mun nga ci gis màggaayu yàlla damm wàcce sa bopp dafa bokk ci yii yéegi ci nit comme li yeneen ci bi wax sallallahu alayhi wasallam man tawaada'a lillahi rafa'a képp koo xam ne dangaa ngaa wàcc sa bopp ngir yàlla yàlla da lay yëkkati waaye il faut nga def ko ngir yàlla faa di wan nit ñi ne waaw man xam nga waaw man kay <laughs> duma dara kii je suis faible kii déedéet bu noonu loolu lu ñuy jàpp ci xol la ba pare yor comportement bi mais mënuma taxaw di wax ne man maa gën a doyadi ñëpp man kay ku bon laa nangam mm. mais sama réaction mooy hey yéen ñëpp maa leen gën te lisaanul xaal asdaqu min lisaanil maqal làmmiñ bi nga xamante ne xaalu ki moo koy wax maanaam comportement moom làmmiñ boobu moo gën a nga xamante ne moom moo nekk ci biir gémmiñ yi ah lisaanul xaal asdaqu min lisaanil maqal tey nit bu bëggee wax ne Seydina maanaam comme li si kii wax euh, ba mbay doonte rahmahullah moom lisaanu xaal bàkk Maodo ba xëy maqaal di ko li lisaanu xaal la mu feeñal weddi maqaal du ko suulu maanaam <laughs> lisaanu xaal mooy loolu mooy li xew dëgg la la réalité comportement bi la façon de faire et cetera réalité bi dañoo bàkk Maodo day bàq seen xajma daal ni nit ku baax la ku màgg ngoog ku baax a ngoog ba benn ma léegi nag maqaal maanaam nit ñi commencé koo wax ay Maodo moo baax parce que lan réalité bi maam comportement moo ko njëkk a wane moo ko njëkk a tagg moo ko njëkk a bàq léegi li nga xamante ne nag lisaanu xaal boobu moo ko feeñal le fait que nit ñi di ko mu ne weddu maqaal le fait que nit tey taxaw di ko weddi naan waaye kooku kay noonu non non maam tey ku bugg xam nga ku bëggoon a wax tey seen xajma yi baaxul. maanaam bëgg koo wax rek da ngay am problème wu rek construire phrase bi <laughs> construction phrase bi nga am problème def du dëgg yàlla tere nag nga koy ñeme après nag mu def même boo ko defee réalité bi daf koy démentir la réalité day démentir li nga xamante ne moom nga bëgg a def moom nga bëgg a wax loolu moom moo tax am na beneen mbir boo xamante ne foofu benn parenthèse bu ndaw nañ ko bàyyi xel am na ñu may di dégg léeg-léeg ñu jàpp benn sëriñ ci wàllu yu mag yi wax ci ñoom yu ñëw ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba ku mel ne Cheikh Ibrahim Niass ak ñeneen radiyallahu anhum il faut ñu xam ne ñoom lisaanu xaal bàq na leen ba pare la réalité moo ko montré tey nit ku bëgg taxaw bëgg a démontrer contraire bi da ngay am problème te yow ci sa bopp sama xel du dal sooy wax li ngay wax xam nga loolu bokk na ci yàlla ndeysaan yàlla li mu defal gaayam yi bokk na ci mooy nit ku leen di bëgg a xas mbaa nga leen bëgg wax lu ñaaw yow sa xel du dal man li may def wóor na même booy ci ah man man may def wóor wóor na est-ce que wóor na ah loolu foog mu ànd ci ak ñeneen léegi nga gis nit ñi di wax. di wax ci ñoom ak ku mën a doon nag ku ko mënti wax ak ku mën a doon li may def allusion nag defuma allusion ñu bari comme ñu ñenn ñi mën a yaakaar ne peut-être ñooñu lay def allusion ñi may def allusion bi maa ngi koy def exactement ci ñi nga xamante ne ñoom seen bopp maanaam mën nañ ci kër Seydil Hadji Malick ci boppam lañ bokk radiyallahu anhu dañuy wax am na am na ci ku wax euh, def benn kaset boo xam ne daf cee wax euh, ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu wax ci moom wax yu ñaaw maam à la da ko caricaturé da ko caricaturé te ñu bari dañuy mën a gëm dañuy jàpp ne li muy wax xëy na war naa mën a ne dëgg parce que tout simplement kër sangam la bokk ah loolu euh, malheureusement loolu mënta ne dëgg maanaam heureusement la ñuy wax wala malheureusement ah, en fait heureusement maanaam malheureusement ci ci moom ak ci ñi koy yaakaar loolu war ta mën nekk dëgg ak kum mën a wax ne moo ko nettal loolu de est-ce que am xam ne affaire sax ah dé Skype nag suñu programme la woon dégg nga <laughs> xaalis li ma ci jublu yaakaar naa ne xam ngeen ko mooy daal ak kum mën a doon ci wàll yi bu bu ñu nangu ñu wax ci ñoom lu ñaaw ndax lisaanu xaal da leen a tagg te nit ki lisa nit ki tamit na fexe ba lisaanu xaalam nekk wàcc boppam toroxlu te yàlla daf laa bind pour feeñ bindu la pour yow nga feeñ yàlla bi la bindee daf laa bind pour feeñal boppam moom yàlla nga war ko feeñal moom nga war a wane màggaayam mais bindu la pour yow nga jéggi ko fi moom di wane yow sa màggaay waaw ah. baax na kon loolu lu am solo la bu fekkente ne sama borom daf laa bind pour feeñ bindu la pour yow nga feeñ kon yow war ngaa wàcce sa bopp ba feeñal yàlla waaye xamal ne sama borom subhaanahu wa soo yeggee foofu moom ci boppam moo lay feeñal ràng la melo yi nga xamante ne ay melom la moom ndax yow sa melo la la woon réer ñàkk xam mu sa mu ràng la meloy xam sa melo lan la woon doyadi mu jox la solo sa melo lan la woon ñàkk mu woomal la subhanahu wa taala moo tax mbir mi mbir mi mbir mi mooy li hadal kasiiru ata lil jabri allah ku doyadee ngi ni koo xam ne dafa damm dafa bari ay rëkk-rëkk dafa bari ay faiblesse dikk na ngir lan ngir yow yàlla nga dindi jabru maanaam jabru maanaam ngir nga réparer damm-damm yi loolu tax même waxaat na ko ci benn xase bi fala budda min shakwa ila llahi kurbati fa ma li ghayra allahi kasrati wa qar'iya babal ghayri ya rabbi lam yufit lidhaka farahna nahwa babika wijhati munuñu bañ a jàmbat yàlla moom mënut bañ mënut a ne suñu problème yi munuñu koo bañ a jàmbat yàlla loola munumaa bañ a jàmbat yàlla sama problème ndax dama amul keneen ku dul yàlla ku mën a lijjanti samay damm-damm ku mën a réparer samay fracture awuma ko lu am solo la te fëgg li may fëgg buntu keneen ku dul yàlla musumaa jariñ ndax amul yàlla buntu yàlla rek fi nekk dëgmal ko mu ubbeeku comme li sëñ Touba wax dafa wa baabullaahi lam yakun murtaja buntu yàlla musul tëju ah voilà salam salamtu min al aada turran ma altija ah Eh, ma altija ilayhi wa babullahi lam yakun murtaja mucc naa ci sama noon yi salamtu minal ada turran ñoom ñëpp ànd ak wéeru ci buntu yàlla waaw te xam naa ni buntu yàlla moom mosut dëju yàlla li muy may ñu njëkk ñi mën na la ko may waxoon naa la li muy may ñu njëkk ñi mën na la ko may mais wéeru ci yàlla defal objectif yàlla yàlla jox la lu weesu sa xalaat ak say bëgg-bëgg mais defal objectif yàlla képp koo xamante ne def na leneen objectif lu dul yàlla loola dana ko yiir wëlif yàlla loola dana ko yiir wëlif yàlla hmm? kon benn buntu moo fi nekk mooy buntug yàlla te benn yoon moo fi am mu yoonu yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam moom la doon dund ci xasida boobu ba léegi gis nga ko yoonu yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam la fi dund kon ñu bàyyi xel loolu insha allah ba bu yoon ñu yeggale li xamante ne moom moo ci tegu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad